baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim waqarna fi buyuutikunna wala tabarrajna tabarruja aljaahiliyati alulaa wa aqimna alsalaata wa aatiina alzakaata wa aticna allaha wa rasuulahu innamaa yuriidu allahu liyudhiba cankum alrijsa ahla albeyti wa yutahhirakum tathiira laaya bii lañu yemoon ci jataay bi ñu génn walillahi alhamdu walminna fi muy waxe ne jigéenu yonent bi alayhi salaatu wassalaam njëkkee ci soxnaan yi waaye mooy jullit ñépp waqarna fi buyutikunna dee leen des ci seen kër yi wala tabarrajna tabu tabarrujal jaahiliyatil uulaa te bu leen di wane seen taar yi lu dul la waxte suuratu nuur mooy li nga lu dul xar kanam gi ak li nga xam ne mooy tenq yi tànk yi bokku ci xar kanam bi ak tenq yi loolu mooy muuraay bi jot ngay muuru ba mu des loolu le loolu rek moo war a feeñ budul lota lool buy feeñ wax nañ la yenn yi ci kii yu metti loolu borom bi tabaaraka wa taala daf koy tere di wane ay taar fii tax ku gis naan ceede moom moom wax dëgg yàlla di apprécier yooyu yëpp dafa xaraam kon nag mbir mi mu ne kon waqarna tax leen fii na seen kër yi waaw loolu mooy toog leen ma bu ngeen amee lu ngeen di dox ci mbedd mi ngeen dem doxi ko ku am liggéey boo liggéey boo xam ne liggéey bu dagan comme góor ñi liggéey bu dagan nga dem doxi ko bu dee ne loolu la nga dem defi sa liggéey ci ni nga ko war a defee boo paree nga ñibbi te bañ a nekk fu nekk ñu fa fay robb centre commercial bu ne marché bu ne nga fay nekkoo fa di liggéey jaayoo defoo dara yor sab saag di cokkos cokkos yi wër rek ngir nit ñi di la gis ngay taxawaalu boo xëyee yor sab seetu di seetu kese akay faaroo ko yooyu yooyu la borom bi tabaaraka wa taala tere wa aqimna salaa mu ne dee taxawal julli wa aatiina zaka dee nangu di génn ci seen seen alal yi di di seen bopp di joxe zakat ak yi nga xam ne dafa war ci alal wa ati'na allah te ngeen topp borom bi lim leen di digal ci alquran wa rasulahu ak ndawam bii lim leen di dugal ci sunna tamit innama dëgg-dëgg yuridu llahu li borom bi nam mu mooy li yuzhiba mooy mu daal di leen wëyal wëllif li ankum wëllif leen ardik sa tilim tilim ak taq-taq ahlal bayt yi yéen këru yonente bi alayhi salatu wassalaam wa yutahhirakum mu daal di leen di laabal tathiira ak laabal laaya bi bi mu taala anha wa ardaaha wa mu ne mu daal di koy dugal ci benn li nga xamante ne nii mooy benn mbaat ji benn mbalaan bu mu yoroon mu daal di ñëw dugal ko ci sayyidatu Aisha sayyidatu sayyidina al ñëw mu dugal ko ci suuf Seydina Al-Husayn daal di ñëw mu dugal ko ci suuf Seydina Ali ibn Abi Taalib daal ñëw mu dugal ko ci suuf ne ñii ñooy ñi nga xamante nii daal di jàng laaya bi ne innamaa yuridu Allahu dëgg-dëgg li mu namm mooy e, borom bi li yuzhiba mooy mu dindi wëllif leen ankum wëllif leen ardi sa taq-taq ahlal bayti yéen waa kër néeg bi yéen waa kër yonent bi alayhi salaatu wassalaam wa yutahhirakum mu daal di leen di laabal tathiiran ak laabal na ko yaay Ummu daal di soo nettalee boo say xadiis Sayyidatu Aisha mu ngi ci Sahih Imaam Muslim ndax mu ngi ci sax imaamul Buxaari yi fàtte naa wóoratuma waaye mu ngi ci sax imaam Muslim loolu leer na waaye sa hadiis sayyidatu Ummu Salama bi woo mu ngi ci al imaam at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi mu ne nent mi alayhi bi wàccee dafa woolu sayyidatu Ali sayyidatu Fatima sayyidatu Fatima sayyidina al-Hasan ak sayyidina al-Husayn radiyallahu anhunna daal di leen dugal mooy ci moo mële ne ñii ma léegi sayyidatu Salama ah man itam dooma ci boole mu ne ko yow nekkal foofu te yow sa wàll fi nga nekk lu baax la nekkal fi nga nekk fi nga nekk lu baax la mu ne allahumma eh, yow sama borom haulaay gaa yii ñii nii ahlu bayti ñooy sama waa ñoñ de ñooy sama waa kër léegi nag mooy ngir ñaanal leen laaya bii na leen dal loolu nag yeneen bi saa salaatu da koo def comme li sayyidina na ibn Arqam radiyallahu anhu bi may leeral ci li nga xam ne xadiisu Ghadir Xum xadiis boobu yonent bi alayhi salaatu salaam la mu doon nettali ba mu jógee xajjatul wadaa mooy ajam gu mujj gi yu aju tàggatoo gi ba ba xur woowu ñu naan xumm mu def fa discours ndax gaa yi bañ doon dal am ñenn ñoo xam ne dañ doon am luñ doon wax ci Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu yonent bi alayhi salaatu salaam daal di leeral foofu ana kan mooy Seydina Ali ibn Abi Talib ak li nga xam ne mooy xaqam bi nga xam ne moom la am loolu noonu mu koy wax léegi nag mooy Seydina Zayd ibn Arqam comme ni xadiis bi ne ci Musnad al-Imam Ahmad ibn Muhammad ak taalibeem al imaamu Muslim rahmatullah alayhima foofu leeral na ko taalibe bi laaj ko ne ko waa yonent bi alayhi salaatu salaam ni ko taalibe Seydina Zayd ibn Arqam taalibe la woon ci yonent bi alayhi salaatu salaam dëkkoon Madinatul Munawwara waaye Kuufa la ne woon après radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu naan ko waaye soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam bokkuñ ci ci waa këram mu ne ko ah kay ñoom ci waa këram ñii nga xam ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam keroog mooy ñii la tudd ndax lan xam nga laay yi day wax waa këram mooy soxnaam yi la doon wax mooy loolu leer na ke ni ñoom lay bëgg ñoo wan ne loolu noonu muy wax noonu xam nga jigéen ñi lay wax nii te soxnaam yi la woon gis nga fi mu jóge ñépp loolu mu bëgg leen a xamal ne nag ñii nii ci lañ mooy Seydina Ali ibn Abi Seydina Alxasan Seydina Alxuseyn ak Seydatu Fatima ñooñu kenn ginu leen cee bokk radiyallahu taala anhum wa anhum wa ardaahum ñooy waa ahlul bayt ak soxnaa yonent bi alayhi salaatu wassalaam na suñu borom bi continuer mu ne wadkurna te dañu leen tudd tey jàng dee leen jàng maa li nga xam ne yutla moom lañuy ñuy moom la ñuy wàcce ci ay laaya fii fii bu yuutikun na ci seen néeg yi mooy alquran di nga xam ne moom la borom bi di wàcce ci seen borom kër bii ma leen boole royam di seen sang muy Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam dee leen jàng tey topp laaya yi dee leen ko jàng mooy fii buyutikunna liy wàcc ci seen néegi min aayatillaahi ci laayaay yàlla yi muy alquran ji wal xikmati ak tamit al mooy hadith euh, yi yonent bi alayhi salaam bi wàcce ndax lan moo tax hadith yu bari yi nga xam ne moo jëm ci wàllu néegu sëy saxaaba yi radiyallahu anhu buñ ci masoon am lu ñu xam da leen cee dañ dañ cee wute dañuy dem ci soxnaa yonent bi alayhi salaatu salaam ndax xam nañ ne ñoo ko gën xam ku ñoom te loolu nag yonent bi suñu waroom da koo tànnal soxna yoo xam ne ngir ñun mën a takk jàngaleem yoo xamante ne nii góor ñi mënuñu koo gis ndax fi muy nekk yooyu bu nekkee intimité mooy bu nekkee biir këram moom kese ak ay soxnaam yay xew yooyu sax dañ koo war a takk xam nan la ko doon doxalee. loolu suñu boroom a ko def ñu nettali ñu li nga xam ne loolu lañ ci war xam wax koo doxe loolu lay wax kon ne dee leen tudd lool te di ko jàng te di ko takk walla li ñuy jàng seen néegi ci alquran ak li nga xam ne mooy xadiis inna allah dëgg-dëgg buur yàlla kaana nekk na te du dañ di nekk latifan koo xam ne ku ñeewante la dee xabiiran moo xam moo xam mbóot yi ak sew-sew yi xabiiran waaye ku dénkumpu la mu ne innal muslimiina dëgg-dëgg way ngëm yàlla yu góor yi wal muslimaat yi ak way ngëm yàlla yu jigéen yi ñooy wommatu yi way wommatu yi waaw wal innal muslimiina way wommatu yi yu góor yi wal muslimaat yi ak way wommatu yu jigéen yi wal mu'minaat yi ak way ngëm yàlla yi te mooy way ngëm yàlla yi góor yi wal muminaat yi ak way ngëm yàlla yu jigéen yi wal qaanitiina ak ñi nga xam ne dañuy toroxlu tey topp waaye te yu góor yi wal qaanitaati ak ñi nga xam ne ñooy topp li nga xam ne mooy borom bi tabaaraka wa taala ndawam yi te yi nekk ci jigéen ñi wasaadiqiina ak ñi nga xamante ne nii ñooy way dëggu ñi mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo dëggu ci seen ngëm yàlla ge yi ak ñi nga xamante ne nii ci jigéen ñi ñoom dañoo dëggu wasaabiriin ak ñi nga xamante ne nii ñooy way muñakoon yi ci njaamu yàlla geeg ak moytu yi nga xamante ne nii muñ ci yu baaxul yi di ko sori wal xaashiina ak ñi nga xamante ne nii wassaabiriina ñu góor ñi wassaabiraat ak way gëm yi way way muñu jigéen yi wal xaashiina ak ñi nga xamante ne nii way toroxlu lañu ci góor ñi wal yi ak way toroxlu yi ci jigéen ñi wal mutasaddiqiina ak ñi nga xam ne dañuy génn seen alal di ko génn te borom bi tax ñooñu wal mutas yi góor ñi wal mutasaddiqaati ñi nga xamante ne ñooy saraxe di génne zakat tamit ak sarax yu baax yi ci yoonu yàlla di ci dépenser alal te nekk ay jigéen was-saa'imiina ak woorkat yu góor yi was-saa'imaati ak woorkat yu jigéen yi wal haafiziina furuujahum ak ñi nga xam ne ci góor ñi ñoom ñooy wattu seen pëy yi di sol lu jot bañ a sol lu seere looy fitnaale jigéen ñi yow tamit bi sol loo xamante ni nii ñu jot la wal xaafidaati wal xaafidaat ak jigéen ñi nga xam ne tamit ñoom ñooy wottu seen seen seen seen awra yi seen cër yi ba man tamit di fitnaal góor yi ñoom tamit wa zaakiriina allaha ak way tudd yàlla ñu góor ñi kasiiran lu